A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Shu'araa. baada audu billahi min alshaytaan alrajim awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaau bani israil suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne awalam yakun lahum aaya waawaa màkk ñii di weddi alquraan ji nga xam ne ki ko wàcc ci sa xol mooy ar ruuxul amiin di seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam ngir nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy xupp nit ñi jeef ko ci làmmiñu boo xam ne nag arab la bu leer te alquran ji ak tuddam ne woon na ci téere yu njëkk yi doon nañ ko annoncé de awalam yakun lahum aaya ndax ñoom doyul ci waa Quraysh ñii di weddi alquran ji doyu leen ci ñoom màndarga bu leer miracle bu leer an ya'lamahu que ne alquran jii xam na ko te dëggal na ko ulama bani israil muy ñi nga xam ne boroom xam-xamu boroom xam-xamu waa banu israil ci yahuud ndax waa Makka xam nga saar bii Makka la wàcc mooy waa Makka comme niñ ko waxe woon yàkkoon yàggoon nañu zaadaha llahu tashrifan wa tashrima wa takrima bu ñu amoon yenn kii bëgg laaj yonente bi alayhi salaatu wassalaam ay laaj yoo xam ne da koy wedem loo dañ doon yónnee ca Quraysh yéen ñoom an Nadr ibn al-Haaris ak gaayoo yëlee ñu daal di dem ca waa waa Yasrib fële ca yahud ya ca Medina gaa yooyu mu tuddoon Yasrib laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa dem laaj leen ndax moom mii gis nañ ko seen téere yi ñu ne leen waaw ah waaw loolu de gis nañu ko ak yooyu nag ñoom nag loolu nag buñ ñëwee nag mbir mi la leen di metti ci lañ doon waxee comme niñ gisoon keroog naan waaye dara ñii dañuy jàppalante kese ah gëmuñ ci dara léegi nag suñu boroom ne waa ñoom comme que dañoo jóge woon fii ne li nga wàcce li ñu wàcce ci yow alxuraan yi lu dëgg dem di laaj yahuud yi yahuud yi ne leen ah loolu de gis nañ ko ci suñu téere yi waaye yahuud yi li taxoon ñu doon wax lool pour ñoom <laughs> moom doonul woon agsi foofu quoi pour ñoom grawul quoi yéen ab yonent la pour yéen arab yi waaye nag a ah waaw suñu téere yi nag waxoon na ne yonent bu mel noonu dina ñëw léegi nag gaay di ko weddi mu ne waa ñoom xanaa lool doy leen laaya boo xamante ne nii waa banu israil seen boroom xam-xam yi seen fuuri yi de xam nañu loolu le walaw nazzal walaw nazzalnaahu ala ba'dil ajamin mu ne te gis nga alquran jii man boroom bi mu ma ko wàcce woon ci ñoo xamante ne nii mooy dëkkul woon fii Makka mooy koo xamante ne nii nekkul koo xam ne arab lay wax mu daal di ñëw kenn ci ñi nga xam ne duñu ay arab fii fa qara'ahu alayhim mu jóge fële comme jóge Perse wala jóge Égypte wala feneen bi wax beneen kàllaama wala Syrie wala fi nga xamante ne mooy Sham wala Byzance ñëw di leen ko jàngal alayhim ma kaanu bihi mu'minin kon nag doonuñ ko woon gëm de dañ naan moom waaye kii en plus moom làkk bi muy wax sax xamuñu ko kooku kii nan la mën a ñëwee naan dañ koo yónnee ci ñun kadhalika suñu boroom ne naka nii nag ñu weddee nii naka noonu rek salaknaahu fii qulubil mujrimin laa dugale ci xolu way jomb ñaa jaamuñu mooy saa ku leen yorenti dikkalee rek indil leen lu leer ñu daal di koy weddi noonu lañ dugale ci seen seen mooy ak weddi yàlla daal di ko fi boroom bi daal di leen seetaan bàyyi leen ak dégg weddi yàlla daal di nekk ci seen xol yi ñoom way jomb ñaa jaamu ñi laa yu'minuuna bihi du ñu gëm alquraan ak li mel ni moom mukk xatta lu dul yarawul adabal alim lu dul dañoo gis mbugal mu tar mi mooy ñi nga xamante ni gis nga boo leen indiloon lépp du ñu gëm lu dul mbugal mi day taxaw comme Firawna mu naan bàyyi bay lap naan day gëm te kooku côté bu mooy boo àggee foofu moom ngëm googu du la jariñ dara fa yatiyahum bu ko defee mbugal ma dikkal leen baxdatan ci mbetteel wahum te ñoom laa yashuruna duñu ko yëg ndax da leen di bett fa yaqulu bu boobaa nag ñuy wax buñ gisee mbugal mi di ak si ñu xam ne héehée amatul rëcc de hal waay yow ndax ñun hal nu ndax ñun na waaye boroom bi mbaa doo ndax duñ ñu xaare waay mooy du ñu mayaat kay fan rek même bu dee ay seconde rek yoo xam ne moom la ñuy dund ngir mën a gëm lii nga xam ne doon nañ ko weddi laata mbugal mi ñëw ñu boroom ne afa bi adabina yastajiluun waaye yéeféru màkke yii di wax comme ñi ñële doon wax naan indil mbugal mi ñoom loolu lañ doon wax naan yonent bi yi salaatu wasalaam comme niñ ko tuddewoon ci suuratul anfaal bu dee lii daal dëgg la bu bajee ko ci yow suñu boroom way mane fa amtir alay naa xijaaratan min as tawal ci ñun ay xeer yu jóge ci asamaan si suñu boroom nag loolu la leen di wax ne waa ñoom afa bi adabina ndax suñu mbugal yastajiluuna moom la ñuy yàkkamti afara ay ta ndax gisuloo in mattanaahum yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi gis yéefér yi nekk ci bànneex am lu ne daanaka ñu am ko suñu borom de way lool bu mu la jaaxal afarayta ndax gisuloo in mattanaahum bu ma leen xéewalan defal leen ay bagaas ak i xéewal sinii na defal leen koy at ñu nekk ci loolale su ma ginnaaw gi jaa ahum mu dikkal leen maa la nga xamante ne kaanu nekkoon nañuy waaduna lañ leen doon tëkkoo di leen ko dig bu ñu génnul ci seen mooy yàlla gi waaw mu ne kon bu boobaa maa aghnaa ana lan la leen di jariñ anhum ñoom ñoo ñëlee ñoom lan la leen di jariñ maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ laata mbugal ma di ñëw ma na doon ci bànneexu mooy du leen jariñ dara moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne gis nga yéeféer bi nga xamante ne nii ci xéewal kese ndaataa tëllëx kese la ma sa dund ci kaw suuf léppam di neex léppam di ajjana daanaka léppam lu mu bëgg am fu mu bëgg dem dem nekk ci xéewal yoo xamante ne nii bés bu ñu ko jëlee daal di koy benn malaaka yëkkati ko daal di koy cuuc dug dugal ko biir safara génnewaat ko ci seconde benn tiers ne ko est mas ngaa xam lu neex mas ngaa xam lu neex quoi sa àddina mas ngaa dund lu neex danaan masula mos lu neex waaw mu ne nag gis nga jullit bi nga xam ne moo gënoon a sonn dundam metti léppam metti ba nga xam ne ci kaw suuf dund gu metti la fi dund ku ko gis yërëm ko mbir yi mel ni daal metti gu dem rek beneen dal gis nga kooku bu ko malaaka mi jëlee bu ko borom bi jëlee daal di koy sóob àjjana benn seconde benn ceer si génnewaat ko malaaka bi ne ko yow est-ce que mas ngaa mos lu naqari danaan masumaa xam lu naqari man ci lu neex rek laa mas a nekk kon loolu la lay wax ne la gis nga gaay bu ma leen defalee ay bagage xéewal leen ay at ginnaaw gi mooy yow bépp xéewal boo xam ne fa muy jeexe mooy mbugalu borom bi amut njariñ loolu la bëgg a wax waaye bépp coono boo xam ne fa muy jeexe mooy xéewalu borom bi loolu mooy loolu moon nga koo supporter kon loolu lay wax ne waa gaay bu ma leen bu ma leen joxoon ay bagages daal di leen defal bànneexu ñuy bànneexu at ginnaaw gi mbugal na ma di leen ko tëkkoo ñëw dal leen maa ax na anhum mais lu jariñ maakaanu yu ma tawoon at yañ doon bànneexu lu mu leen di jariñ moo tax nit loolu la dundug nit da ngay nekk dix ans de de de neex waaye benn seconde lañ lay annoncer benn nouvelle mu mel ni ma soo dund lu neex kon nag mbiri yoon la de wama ahlakna min qaryatin suñu boroom de wax ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar téeméer bi ak juróom-ñett mu ne wama ahlakna ta alakuñu min qaryatin ci benn dëkk illaa laha munzirun lu dul ne yónni woon naa koo xam ne ay yoon ay ndaw yu leen doon xuppu de wala seeni taalibe yu leen di xuppu boroom bi du ñëw rek mbugal leen noonu déedéet mooy ñi ma fi mbugal ñépp dee réew yi ma mbugal yépp yónni woon naa ci ñoom ñu leen di xuppaay yonent de zikra alayhimu salaatu wassalaam mu ne zikra lool nag mu nekk loo xam ne ak fàttali la waaye nekk loo xam ne ak waaraate la lu leen ëndil wa ma kunna zalimin te nag mooy nag ñun nekkuñu woon di leen tooñ mukk xaasha mooy borom bi tabaaraka wa taala ñëwul rek mbugal leen te sax lu ci defoon noonu la waaye borom bi ci xikmaam ci li nga xam ne mooy xereñam moom dafa def ne mooy du la mooy da koy mooy ne day bàyyi yow ba jàpp la loxo ci poos mu door laa mbugal te bu la jubnaloon rek mbugal la lool même lool lu mu ci def noonu la waaye moom ci xikmaam noonu moom alxakim noonu la ko doxale mu ne wa maa ma ta masuñoo nekk zaalimiina di leen tooñ ci mbugal gi ma leen mbugal ne mu ne wa maa tanazzalat bihi shayatin mu ne alquraan ji du shaytaane yi ñoo ko wàcce ci yow de comme ni nga xam ne noonu la yéefér yi doon wax naan moo kii daa am ku koy jàngal fee quoi wala jinne yi muy gis ñoo koy jàngal ñoom lay gis ñu ñëw di ko jàngal ay mbir bu xëyee fii di ko wax noonu moom lañ doon wax ci saar bi ñuy gis après naan lii daal du dara asatirul awwalin la quoi katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wasila waaye lii du dara waaye lii daal ay pop pop des anciens la nettaleen nit ñu yàgg la moom lay bind lu ñu bindal ko ko léegi nag bu xëyee nekk fi di ñu ko jàngal yi nga xam ne bukratan suba yi wasila ak goon yi wax nañu lu amul ba pare ñenn ñi naan ay shaytaane koy jàngal quoi jinne yi ñoo ko sadd di ko wax loo ñu boroom ne wa ma tanazzalat bihi shayatin alquran ji du shaytaane yi ñoo ko wàcce mooy ne dafa incapable dafa yellul ci ab seytaane di wàcc alquran mooy loolu dafa mënul a nekk seytaane ni mu lëndëme te da salte kooku nan la mën a wàccee leer bu mel ni alquran manu la ne wa ma yastati'un te dañu koo manul sax ñoom jinne yeeg shaytaane yi innahum gis nga ñoom jinne yooyu lee ani sam'i la ma'zulun dañ leen a daal di leen xañ daal di leen xañ li nga xamante ne mooy di déglu alquran comme niñ ko gisoon ci suuratul jinne yoo yële mooy wax yu bi nga xam ne ak tamit suuratu saafaat lu dul ku sàcc di ji rek genn jum la tër daal di lay dal nga daal di alkude ci ñoom kon ñoom daani sàmni ci déglu alquran ji ba dem di ko mën a wax la malaaka yi di wax noonu le mooy mooy mooy wax yu boobu la mazuluna ñoom dañ leen a yiir loolu le kon nag fala tadon bul woota bul jaamu ma allahi ànd ak borom bi tabaraka wa taala ilaahan aaxara yow yonent bi alayhi waaye bépp jullit bu fi nekk di jaamu leneen de bul jaamu ànd ak borom bi di ko bokkaale ilaahan yàlla aaxara keneen fa fatakuuna ndax boo ko defee rek di nga bokku de minal mu'azzabiina ñi nga xam ne yoom la ñuy mbugal de wa anzir te daal di xuppal ashirataka sa fami wa anzir xuppal ashirataka sa njaboot aqrabiina ñi la gën a jege wax fi janaahaka te na nga wàcc li nga xam ne mooy sa laaf mooy na nga wàcc say mbagg li man ittabaaka ngir ñi nga xam ne ñoo la topp minal mu'miniina te bokk ci way ngëm yàlla yi fa in asawka boo defee loolu lim nag woo leen fa naa asaw ko bu ñu la weddee daal di lay moy fa qul waxal inni man kat seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bari'un dañ naa ba set wecc mimma taamaluuna ci li nga xam ne moom ngeen di jëf ci mooy yàlla de kon nag wa tawakkal te na nga wàkkirlu ala al-aziizir ci ki nga xamante ne mooy ki noot ci nguuram mooy ki nga xam ne moo am sañ-sañ gu mag gi